yu mag yi radiyallahu anhum ta bu leen weddi de yow loo xamul te dina ko wax ci biir dina ko wax ci biir ba muy ba lim ba muy fàttali waxu cam camsa kalaamuhum kalaamuhum ida dahaaka yaa balid faqulu kama qaalal fata abdul wadud kalaamu law liyaa ilastu afhamu li annani ana wa hum wa annani ana ana wa hum hum voilà foog naa noonu la ko wax mu ne kalaamuhum li tax mu ne bu leen weddi de waaw bu leen weddi parce que boo dee leen weddi boo leen ne li ngeen wax amul mooy da ngaa bëgg wax waa waxul li mu wax wute nag li am <laughs> voilà te lool moom la kufaar yi doon def yonent yi alayhi salaatu salaam nag doo yéeféer yaa ngi ci biir jullit ñi waaye loo xamul moo tax ma la la woon ku mu neex nga ne man daal yii nii yépp dalul sama xel li daal sama xel mooy lii waaw man ngaa téye sa bopp mais nag bul ne li wax am waaw parce que mënoo ko vérifier la vérifier ba pare naan amul lool ak dëgëru fit la ak ñeme yàlla waaw boo gisee gaa yi wedd turuq suuf ya yéeg seen wird yi naan nee nañ dañoo gis yonent bi saa salaam ak loolu dañuy gisee giseeg moom ñoom weddiwul sax ñoom yemuñu ci mu jox leen dara de que rek mu jox leen mais képp ku ne gis nga yonent bi saa salaam nii ñu ne loolu man da nekk. parce que loolu man da nekk moo tax euh, Cheikh euh, El Hadji Malick radiyallahu seenu tegtal lan la. boo leen waxee lan mooy seen tegtal dañ naan la rek <laughs> nee nañu quoi bon nee nañ man da nekk nee nañ man da nekk est-ce que loolu tegtal la parce que cheikh ko wax fan ci ci si charia la la yonent bi saa saam di di wax wala alxuraan di wane ne yonent bi saa saam wala malaaka yi wala nitu ku fi newoon sax yeneen yonent yi saa saam gis leen fii ci kaw suuf manu la nekk kan fan fan la lool tegu seen lépp mooy xii xiila xiila xiila nee nañu nee loolu loolu est loolu vérification la ne amul buñ wax na ñoom ñoom diw loolu lay ci diine waxoon naa la ko waxal alquran waxal sunna boo mënu wax loolu li ngay wax du lay amoo lay man ngaa téye sa bopp wala neexee moo tax mu ne kon nag ginnaaw bi ma la moo tax mu ne woon waxal bul seen wax bu dee daa fëkk sa xel mi yow fi sa xel tollu àggoo fa ñuy waxe xamoo li ñuy wax ah, waxal ne cam sa waxoon Abdul Wadud man de waxu awliya yi radiyallahu anhu man xaw ma ko ndax man maay man ñoom ñooy ñoom loolu simple mais simple na voilà kon nag mu ne kon bi naa bi la ne bul bul fi weddi kenn de waaw bul bañal li li ñu wax nan leen demewul noonu bu ko def de mu ne nag kaay nag ma wax la wirdi gi ñuy def ñenn ñi di ko bañ fan la tegu mu ne wa asluhul wahyu cosaanal wird wahyu la déey la boo xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu salaam wala yonent ba mu koy def boroom bi moo koy déeyub yonent awil ilham wala loo xam ne lu muy yenki koo xam ne waliyu la moo tax nag ginnaaw bi mu la nee wahyu mooy révélation ilhamu mooy loo xam ne dañ koo yenki wal wahyu mooy déey ilham mooy lu ñu yenki wal léegi nag mu ñëw nag di la wax ne la yaxussuhu dina ko jagleel lii ma la wax bi ahlihi ca ñoñam assalaamu boroom bi nga xam ne mooy jàmm te mooy boroom jàmm te moo mucc ci bépp ayib te ku mucc moo la muccal moom mooy seet képp koo xam ne jagoo nga jag boole na ci boroom jagle yu kawe yi mu xam ne lii mu jox la ko mu ne nag in kaana waxyan fa huwa linnabii aw kaana ilhaman fa lil wali mu ne in kaana waxyan sëriñ bi radiyallahu anhu ash-shaykhu Ahmadul Xadim radiyallahu anhu mu ne bu dee ne waxyu la waxyu lu ñu déey fa huwa lin nabi kooku am yonent la ku yonent kenn la waxyu waaw lool pour yonent la aw kaana wala mu nekk ilhaaban loo xam ne dañ la koy yenki wal ay xam-xam lu borom bi sotti ci xolu jaam ruuxu jaam ak xam-xam yu mu koy sottee leer yoo xam ne moo koy ci la koy joxe ngir moom am wérdi yii di ko def mu ne lu mel noonu ak xam-xam yooyu falil wali yi loolu ci moo kooku mooy ki parandoo yàlla wali yu bi moom la ñuy defal lool waaw léegi xam nga lool moom la alquran di wax ci suuratu shura ci laaya 51 ba ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim wa ma kana li basharin an yukallimahu allahu illa wahya aw min wara'i hijab aw yursila rasuula fa yuuxiya bi idnihi maa yashaa innahu aliyyun hakiim suñu boroom ne wa maa kaana li basharin dafa maru la nekk yellul ci benn mbindeef an yukallimahu Allah boroom bi di wax moom illaa waxyan lu def loo xam ne lu koy déey la waaw loo xam wax yi la boo xam ne amul intermédiaire comme xadiisul qudsi yi suñu boroom amalul intermédiaire digganteem ak yonent bi alayhi salaam kenn waaw aw min waraa xijaab wala muy wax ak jaam boobale ci ginnaaw kiiraay loolu ilham bokku ceem si lu mu koy yenki wal ab wàlli yoom parandoom aw yursila rasulan wala mu yónni ndaw yónni malaaka comme Seydina Jibril mu yónni ko ci yonent yi aleyhimu salaam waaw fa yuuxiya bi idnihi ma bu ñëwee mu ci ndigalu borom bi lu ko soob innahu moom borom bi aliyun mooy ki kawe te yéegut xakimun mooy ki xereñ ay àtte waaw kon nga xamante ne nii yonent yo borom bi day wax moom direct comme Seydina Muusa wa kallama Allahu Muusa taklima ak yonent bi alayhi salaam keroog laylatul isra bi mu ñëwee bi muy dem nee na mu dégg mu naan ko xaffaftu wàññil naa samay jaam hmm? keroog bi ko Seydina Muusa alayhi salaam ci rañaan gi naan ko demal nga dellu mu wàññil ak yooyu bi muy dem mu ne ko moom de julli yi xam sala juróom lañ lañ mu judoon waaye ci pay xam suuna waaw laa yu baddalul qawla la day laa al qawlu la day kenn du soppi wax ci man kooku borom bi moo doon wax yonent sa alayhi salaam directement ndax loolu malaaka du wax naan maa yu baddalul qawlu la day ya di ko askanale boppam kenn du ci tet du yàlla kooku borom bi la ak hadiisul qudsi te yonent bi saa saam léeg-léeg fa yursila rasulan mu yónni Seydina Jibril alayhi salaam mu ñëw di wax ak moom wax yu ko li déey ko li boromam di wax waaw bu dee wàll yi muy wax ak ñoom min malaaka ci boppam dañuy ñëw di wax ak awliya yi waaw mu ne kon bu dee ne wa asluhu al wahyu mu ne kon in kaana wahyan bu dee wahyu la fa huwa lin nabiyyi loolu ngir yonent la alayhi salaatu salaam aw kaana ilhaman wala loo xam ne lu ñuy yenki wala falil wali yi loolu ngir wali yi lu lan mooy wane malaaka yi euh, wali yi malaaka yi dañ ñëw sayyidatu Maryam du du yonent ci li gën a dëgër ndax loolu boroom xam-xam dañ cee wuti ku mel ne al imaam al Qurtubi moom rahmatullah alayhi boroom tafsir dafa jàpp ne yonent la mais loolu gënu la dëgër insha allah yonent bu jigéen amul waaye Seydina Jibril gisuñ ci suuratu Maryam ah, suñu boroom ne fa arsalnaa ilayhi ruuxanana euh, ruuxanaa fa tamassala laha basharan sawiya ñoo yónni suñu ruux gi Seydina Jibril ci moom mu daal di jël mis mu daal di soppale ko jël forme basharan mbindeef sawiya bu jub te nekk koo xam ne ku mati cër waaw kooku du Seydina Jibril la doon waxal est-ce daa tax mu nekk yonent Seydina Imran ibn Husayn mi ñu la doon wax keroog doonu loon nuyu malaaka yi di ko nuyu mu leen di fay ñu koy nuyu est daa tax mu nekk ko yonent déedéet moo tax wàllu yu yi yonent yi alayhi salaam suñu borom da leen di te yonent yi du malaaka yi duñ def dara dul ci seen digalu borom laa ya'suuna allaha ma amarahum wa yaf'aluuna maa yu'maruun duñu mooy borom bi mukk ci lim leen digal te lépp lu ñu def borom bi moo leen ko digal kon nag mu ngi noonu waaw